أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد wala alihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi cawni llahi wa fadlihi wa minnatihi ah, <coughs> ñu ngi woon ba léegi ci axkaamul mawaariis di ilmul ñu agsi woon ci usulul masaa'il al muttafaq al muttafaq alayha muy cosaanu masala yi nga xam ne boroom xam-xami raxmatullahi alayhim daldi nañ ciy dëppoo eh, ginnaaw bi nga xam ne ci lañu gis li jëm ci amaliyatu tasil <coughs> yooyu ni may def ngir trouver cosaanu masala mi bopp masala bi mooy at tasil amaliyatu tasil eh, ñu ne woon gisoon tamit eh, li nga xam ne mooy eh, <coughs> te loolu ñu ngi ko jaare woon ci yi nga xamante ne ñooy ñeent yu am solo yoo yële di tamaasul tadaaxul tawaafuq ak tabaayun <clears throat> eh, commencé woon nañ nag di gis li nga xam ne mooy usulul masail yoo yële yi nga xam ne manu cee génn waaw waxoon nañ la usulul masail al muttafaqu alayha wala al muttafaqu alayha mooy lan set lañ woon te alquraanul azim ci lañ leen jële te loolu mooy deux bi jóge ci un demi cosaanam di un demi ak li nga xamante ne nii mooy euh, <coughs> trois bi cosaanam di deux tiers ak un tiers bi cosaanam di un quart muy rubu deux bi nisf Euh, un tiers sulusaani wala sulus quatre bi di eh, rubu six bi di sudus mooy cosaanam huit bi di li nga xam ne mooy asumun douze bi nekk li nga xam ne mooy six bi boo ko defee boo ko amee ñaari yoon juróom benn yi boo ko amee ñaari yoon muy douze bi ci tegu di vingt quatre muy boo jëlee douze plus douze mu jox la vingt quatre mooy eh, eh, carré wu douze bi mooy euh, yii ñooy yi nga xamante ne ni ñooy al usulu usulul masail yii lañ la wax ne bu yoboo moom waaw lu man di xew bu yoboo nga jàpp ko waaw <coughs> waaw yii moom bu na fexe ba ba ba ba ba ba <coughs> ko te bu mu la rëcc <laughs> waaw bu mu la rëcc de ndax bés boo wax bu la rëccee rek bu yoboo yow na la leer ne mooy <coughs> domaine bii moom euh, moom kii nga ko euh, euh, nu mu tudd <coughs> mooy ba manoo ci am accès waaw mooy ilmul miraas manoo ci am accès waaw ndax boo amee accès ci kaw liñ gisoon ci côté fiqh bi mooy doo àgg mooy jë danga commencé yoon wi dem ba ci digg ba daal di fay tag daal di fay tag nag yem fa des fa te wolof njaay nee na tagatembe caaxaan la ku garab garab balaa waaw <clears throat> ne nga def àggoo <clears throat> léegi nag loolu lu ama am solo la seen nekk nii ci wàllu alxisaab ñu ngi ci wàllu alxisaab ba léegi ah <laughs> moo tax xoola euh, borom arraxabiya nag côté bii li jox dafa bari xoola boobu ni mu ko commencé baabul xisaabi mu ne wa in turid maarifata alxisaabi li tahtadi bihi ila lsawaabi wa taarifa alqismata waltafsila wa taalama altasxiixa waltasila fa staxrij alusula fi lmasaa'ili wala takun an xifdiha bidaahili fa innahunna sab'atun usulu thalathatun minhunna qad ta'ulu wa ba'daha arba'atun tamaamu laa hawla ya'ruha wa laa inthilaamu mu ne wa in turid ma'rifatal xisaabi dinañ ci ñëw ci fin bi mais dañ la bëgg a wax rek pour war na capital lii bul foog ne fii mu ne man maa teg rek naan ah saa moom déliram la rek boo moywul moom moom mooy délire rek bëgg ñoo moqalloo ay mbir yoo xam ne saa yooyu da ko neex ko ma ne la affaire bi ah, loo xam ne <laughs> naa ne de jaru ko <coughs> waaw ñu lu ma lay tere man koo nga bañ koo mokkal mooy turu football kat yéeg ñaa yooyu ñooñu moom bu leen mokkal amul benn njariñ waaw làmb yi bu leen xam sax ah non non moom bu leen xam waaw yooyu moom bu leen xam fu championnat bi toll waaw kay loolu moom bu ma amoon benn lu ma lay lu ma lay imposer loolu laa lay imposer na la monde boobu moom <laughs> na la réer waaw cinéaste yeeg mooy la réer loo fii loo xam mu ne wa in yépp bu dee bëgg nga maarifatal xisaabi xam calcul yu ñu soxla fii mooy du lu compliqué programme euh, kii sixième euh, collège ko gën metti waaw li ñuy gis fii programme sixième collège ko gën metti kon où est le problème fraction de cm koy def fraction de CM2 koy def <laughs> waaw wala ñenn ñi sax CM1 ñu commencé. loolu la <laughs> waaw kon bu dégg xisaab rek di daw li tahtadi bihi ila sawaabi ngir nga mën a e, gindeeku waaw ba jeg ba ba àgg nag ci li nga xamante ne mooy li jub li nga war a trouver ci usu e, ci li ngay joxe ci miraas mi nga nar a def te doo ci am benn problème waaw loolu boo ko bëggee mu ne na nag lool boo ko bëggee kaay nag moo waxal nag li ngay def <coughs> mooy mu ne waaw nga bëgg gindeeku ba jëm ci lu jub waaye wa ta'rifal qismata nga xam nan ngay séddalee miraas mi wa tafsila ak détail yi mu laaj wa ta'lama tasfiha wa tafsila nga xam ak tasfih tasfih wax nañ la ñëwuñ ak seeguñ ci ñun ñu ngi ci programme ñun instant bii fi ñu toll mooy amaliyatu tahsil at tahsil ñu ngi ci at mooy fexe di trouver bopp masala yi <coughs> mu ne gis nga boo bëggee xam loolu ak tasxiix mooy bu amee ay damm-damm nga corriger leen mu ne loolu xam nga nooy des fastaxrijil usul fil masaa'il yi saay fexeel nga génne al usula cosaanu masala yi cosaan yi fil masaa'il yi ci masala yi mooy masala yi boo fa demee fexeel xool lan mooy li nga xam ne lii mooy li ko soutenir mooy pilier bu doon dañ koy jox bi masabatil bayt bi masa masabatil bayt bu doon comme dañ ko doon eh, eh, <coughs> gam-gam le <coughs> jox ko wàccuwaayu kër mooy poto yi nga xam ne keno yi nga xam ne ñoo téye kër gi ci wàllu miraas nag usul yi mooy lii ci côté xisaab bi calcul yi lii la moo tax mu ne fastaxrijil usula loolu moo tax fa lañ tàmbalee gis nga xisaab bi bi ñu defee définition bi pare luñ dugg ay aslul masala lañ doon wax usulul masail après suuf ko lool pour nga agsi ci daa am fooy jaar muy yi nga xamante ne mooy ñoomin tadaaxula ki ñoomin tawaafuqa ki ñoomin na ki ñoomin ak ñooñu le <coughs> tamaaful loolu ci ci ci ci la nekk ci usul yi lañuy doon génne moo tax ndax foofu ngay jaar passage passage obligé la bu dee ne masalam bu dee ne du miraas mu simple boo xam ne euh, ñaari nit la waaw comme doom ji la fi bàyyi ak ak ak ak jëkk ak yenn jabaram loolu simple na waaw ñooñu simple na waaw mais <laughs> lu mu ci man di doon nga génne lii fastaxrijul usula fil masaa'il nga génne cosaan yi wala takun an hifdhiha bi hadili bi zahili bul nekk nag koo xam ne nag bon mooy yow yow mokkal fan ñun on est plus dans un monde de mokkal quoi eh, léegi il faut non non non wala an hifdhiha bi zahili bul nekk nag ci mokkal leen bul nekk koo xam ne danga koy doyadal bàyyi ko doo ko def ah <clears throat> déedéet da nga koy mokkal bu ko sàggane te da koy mokkal voilà te mettiwul <coughs> mettiwul hein wala takunan hifdhiha bi jahili <coughs> fa innahunna sab'atul usul mu ne set lañu mooy set yu ñu wax wax naa la boroom xam-xamu farad yi boo seetloo furuud yi ñoom en général set yi rek la ñuy tudd mais waxoon naa la am na deux yeneen yoo xam ne dañ cee wute muy dix-huit bi ak trente est-ce ci lañu lool dañ cee wute mais yi ñu dëppoo mooy seti moo tax mu ne fa innahunna kon sab'atun usulu thalathatun minhunna qad ta'ulu loolu soxlaa bu ñu ko mooy awlu gi ñu la doon wax dinañ ci ñëw léegi kon kon ñun waxoon naa la nga def sa yaa ngeeg sa tableau bi ma la waxoon ah soit dans ta tête wala rek ci këyit wala ci benn euh, gaa yi nga xam ne léegi ñoom moderne nañu <coughs> téléphone boo xam ne da nga ciy mën a def kii yu Excel yi voilà nga tiim sa téléphone nga déglu di defaale teg te kii yi schéma yi waaw léegi nag <clears throat> lu ci man di doon ak noo ko man di defe daal li ma bëgg wala tablette mooy génneel ma schéma bi ma la waxoon voilà tableau bi moo xam Excel wala loo rëddal sa loxo ah <clears throat> waxoon nañ la seeti kon deux la cosaanam mooy un mooy un trois cosaanam mooy un tiers ak deux tiers quatre cosaanam mooy rubu' six cosaanam mooy li nga xam ne mooy a sudus huit cosaanam mooy hmm, al e, <coughs> mooy al e, asumun voilà douze nekk mooy mooy mooy mooy deux fois ou six vingt-quatre nekk deux fois ou douze waaw léegi nag ñu ngi woon commencé woon nag lii mooy bopp masala yi nga xam ne mooy bopp masala yi seen bopp mooy lii la yii nii foo fekk miraas moo dem lii mooy nekk bopp yi lii mooy nekk yi nga xam ne ñoom ñooy invariable yi mais sauf que après dinañ ñëw ci taxawlu bi muy wax bu boobaa nan la ñuy ana yan la lool di concerné mais <clears throat> nañu continuer fi ñu yemoon reprenons notre fil conducteur fi ñu yemoon kon mooy. gisoon nañ deux bi walillahi alhamdu wal minna joxoon nañ ci exemple koo xam dafa génn àddina mooy deux bi bu nekkee cosaanu masala bi boppu masala bi cosaan bi <coughs> mooy eh, foo xam ne eh, eh, kii nu tudd deux bi mooy foo xam ne miraas moo xam ne mooy ñi am un ñoo fay ne li ci des ba al baaqi wala ñoom ñaar ñaar ñii war a doon ci faatu ñoom ñaar ñépp ku nekk un demi la am comme uxtu shaqiqa ak az-zawj bu dee ñoom rekk la fi bàyyi ak jëkkër ku nekk un lay am boppu masala bi mooy deux bu dee ne doom ji la fi bàyyi doom ji jigéen benn doom jigéen mu jël un demi hmm? après mu bàyyi fi koo xam ne oncle paternel la par exemple oncle paternel mooy jël li ci des bu boobaa asul masala bi mooy nekk kan mooy deux bi voilà ainsi de suite yooyu joxewoon nañ exemple yu ma trois bi it waxoon nañ la ci un tiers ak deux tiers ñooy ñooy cosaanam joxoon nañ la bu ci nekk exemple <coughs> hmm? comme ñaari oxtu shaqiqa ñoom deux tiers la ñuy jël ak deux oxtu li umm ñoom bu ñu dajee ah deux oxtu li umm ñoom un tiers la ñuy jël trois ak trois mooy deux tiers ak un tiers bu nekk trois mooy cosa moo nekk mooy mooy mooy maqaamu hada al fard waxoon nañ la ida kaana eh, eh, eh, loolu mooy fard waaxid mais bii mooy ida tamasala mooy ak tamasul mooy bu tamasul amee comme que am nañ deux tiers ak un tiers lañ am inda tamasul nafalu e nafalu madha naktafi bi ahadil adadayn dañuy doyloo benn ci ñaari chiffres yi te fii trois ak trois lañu doyloo kon deux tiers la ak un tiers ñu doyloo trois bi trois bi mooy nekk bopp masala bi loolu noonu la ñuy tas ci biir ñi nga xam ne ñoom lañ koy séddal léegi foofu la ñu yemoon léegi nag ñu war a romb nag ci quatrième bi euh, wax naa la lii nii affaire du ci génn ah <laughs> du ci génn xaw ma li may wax muy leer <laughs> parce que en fait boo fi demee ci téere fuqaha yi rahmatullah alayhim des fois ñoom ni ñu koy waxee tam nga jàpp ne bon yé mooy bon comme que luñ bind la duñ ko schématiser danga naan lii dafa compliqué xoolal xoolal si borom siraaju li mu def xam nga siraaju saalik bi muy def sharh asalul masaalik xam nga waxoon nañu. kene kii am na problème kii boo xam ne nazim bi indiwu ko muy li nga xam ne lu jëm ci xaj bu te lool wa huwa amrun ya yan baxil ihtimaamu bi sha'ni waxul affaire xaj bu moom mu indi ko waaye mu indiwaat beneen affaire mooy usul yi parce que borom asalul masaalik duggul ci domaine boobu duggul ci côté xisaab yi nii bi mu defee fa mu def après bi mu waxee affaire xaj bu yi mu def moom boroom borom rajo saalik faida usulul masaa'ili allati alayha madaaru taqsiim at-tarikaati sab'a ithnaani wa wa arba'a wa wa wa wa waaw mu ne usulul masala yi mooy yi nga xam ne mooy moom la séddale miraas yi di di di di wër wërloo mooy du ci génn booy séddale yii nii ñooy nekk piliers yi benn ci li ngay séddale foo jaar ci set yi doo ci génn waaw benn ci yooyu mooy nekk pilier wu miraas mi ngay def waaw mais imagineel nit koo xam ne moom mu ngi door a dégg lii te jot na fee miraas yi miraas ba toog moom kooku kooku tey moom problème fokk mu tuub bu mënee régler ji lool mu régler ji ko ba pare tuub te jàngi waaw tawbatan nasuha léegi mu ne yii ñooy yi nga xam ne allati taduuru allati alayha madaaru taqsim tarika sab'a isnaani deux salaasa trois arbaa quatre sitta six thamaniya mooy huit isna ashara mooy douze arbaa ashara vingt quatre arbaa quatre wa ashruna ak euh, vingt muy vingt quatre après mu ne fan nisfu minas nay mooy li ñu doon wax sànq fi mu jógee mooy deux fi mu jógee mu ne fan nisfu mooy dafa commencé li alxuraan doon wax waaw hmm? walakum nisfu ma taraka azwajukum mu ne nisfu boobu nag isnayni biñ la wax fii deux bi nekk cosaan fii ci foofu la jóge wa sulusu trois min salasati asum ci moom ci asulus ci trois mooy sulus fala trois génne waaw mooy trois parts yi nga xam ne moom trois yi ñu war a tas ci ñu ñu koy séddale mu ne war rabi'u min arba'a mooy rubu' arbaa ci ruban la jóge après ainsi de suite waaw léegi kon mooy xam nga lii nii bu dee bu dee affaire bii nii dese nga ko kii boo ko ñëwee rek liir ko noonu affaire danga naan mais pour lii fan la sortire ah fan nisfu min isnayni xam nga leeralul ne fan nisfu dana ñëw rek fan nisfu min nañ wa thuluthu min thalatha asum wa rabi'u min arba'a xam nga fii sa waxul rubu' xam nga rubu' sax nga ne waaw ah, kon xam naa la alxuraan di wax mais <laughs> mais daal pour <laughs> wax d'accord mais bon alhamdulilah léegi nañ continuer suñu tableau bi Excel bi léegi kon ñu ngi ci 4 bi ginnaaw 2 bi 3 bi ñu gis bii passé tey kon ñu ngi ci 4 bi 4 bi nu muy demee 4 bi moom ci rubox la jóge mooy cosaanam buñ la nee lii ci moom la jóge kon mooy gis nga jàppal benn affaire mooy kon gis nga 2 bi. foo jaar un demi dinaa ko fa soxla dinaa ko fa am buñ la nee trois bi mooy man dinaa fa am ab un tiers waaye nag waaye attends attends des fois ma am yoo xamante ne nii euh, euh, dama leen di multiplier ba pare mooy dañuy nekk tabaayun ma daal di leen multiplier mais loolu loolu laa nadxulu fi hadhihi al al ashya bu ñu duggagul ci yooyu waaw léegi daal yow instant bi Euh, nan la tudd kap euh, euh, walla nañ continuer arbaa kon arbaa mooy kat bi moom ci ruban lu jóge waaw léegi moom ci ruban kon lu jóge léegi nag ñu continuer ana moom muy jóge ci ruban nan la fay nan la def ba ba affaire bi demee noonu mooy lan lañ fay soxla nan la ñuy soxla ci ruban ma ne la ruban liñ fay soxla mooy lii mooy un quart xam nga mooy cosaanam mooy lu la ne mooy cosaanam rek mooy dañ koy am bu ñuy def miraas mi day am kenn ci asxaabul furud wala bokk mu nekk ñoo xam ne même bu dee fard kese lañu ñoom sa ñoom bokk euh, asaba kese lañ comme niñ gise woon koo xam dafa génn àddina bàyyi fi doomam ju ak doomam jigéen xam nga aslul masala day nekk trois waaw day nekk trois parce que doom ju góor ji day taxawee deux doom jigéen ji taxawee benn plus un mu nekk trois ah voilà loolu mais bu dee ci asxaabul furud mais mën naa bañ a nekk ñoo xam ne asaba kese mais ñu am te mais kum ci man di doon foo jaar du génn ci set yi kon quatre bi un quart moo ar rubu exemple ak al yi mooy moom dangay am rubu ak yi ak li des exemple mooy xam nga rubu ñan ñoo koy am ci miraas d'abord voilà mooy fu ñu ñëwee ci rek fexeel canaliser yooyu bu ma nee un tiers xam nga bii passé gisoon nañu euh, euh, sœurs yi koy am wala frères yi nga li umm yi koy am bu dee dañoo bari gisoon nañu yaay tamit bu dee moom bàyyi fi nekk ñoom ñaar rekk ñooy doon kii bi ñoom ñooy doon asxaabu surus ñoom ñaar kese lañu ñi ci surusul yi la te loolu beneen affaire la mais mooy loolu comme un demi bañ ci àggee lan laa la wax dama la ne génneel ma kan ñoo am nisfu nga génneel ma doom ju jigéen ak sët bu jigéen boo xam ne doom ju góor ko jur bu dee ne doom ju jigéen newu fi at ki nga xam ne jëkkër la ak ki nga xam ne uxtu shaqiqa la boo xam ne mooy sœur germaine la ki ki dem bu dee moom rek a fi nekk walla koo xam ne uxtu li um li ab mooy moo ki dem ñoo bokk li nga xam ne mooy bàyyi. mooy loolu noonu fokk nga koy jàpp moo tax gis nga début bi foofu noonu amoon sol moo taxoon ma ne la ngallaawaay bu ko fàtte ndax dañ koy soxla fii léegi kat bi kan moo jël rubo ci miraas ñaata personne la. ñaari personne la jëkkër ak jabar jëkkër fan lay jëlee rubu jëkkër mu ngi jële rubu bu dee ne jabaram dafay bàyyi doom wala mooy bi mu naan walakum falakum fa in kaana lahu lahunna walad wala mooy début aaya douze bi walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad yéena moom moitié wu fi seen jabar yi bàyyi bu dee ne amuñu doom waaye fa in kaana lahunna walad falakum rubu'u mimma tarak mimma tarakna yéen bu dee nag dañu fay bàyyi doom yéen jëkkër yi bu boobaa un quart ngeen dem kon jëkkër ci cas bi mooy bu dee jabaram bàyyiwu fi doom lay jël un quart keneen kiy jël un ci miraas mooy jabar bi waaw mooy jabar yi walla jabar yi ñoom nag jabar yi walla soxna yi wala soxna si fi muy jële un quart mooy lan mooy moom la alquran lim ci teg wala hunna rubu'u mimma taraktum in lam la lakum walad bu dee ñoom seen jëkkër dafa génn àddina bàyyiwu fi doom ñoom un quart la ñuy jël un boobu bu dee kenn la moo koy fab bu dee ñaar la ñoo koy bokk bu dee ñetti ñoo koy bokk bu dee ñeent ñoo koy bokk kon un kon rubu ñaar a koy jël jëkkër ak jabar voilà kon nag léegi ñu ñëw kon ci suñu kaat bi nga xam ne moom cosaanam moom mu ngi jóge fan ci rubu la jóge kon beneen aslu masala ginnaaw 2 de 3 bi mooy 4 kon exemple mooy monsieur A nañ leen ñëwati ci suñu monsieur bi monsieur A dafa génn àddina hein bàyyi fi soxnaam ak baayam ñii wa koy doon bàyyiwu fi doom loolu nan lay demee ma ne la bindal ni zawjatun bu dee arabe ngay bind nga def deux points wala bu dee français ngay bind lañu waxoon l'épouse nga def deux points bu dee olof ngay bind nga daal di bind jabar def deux points moom lu muy am nga def nag un defub trait def quatre ci suuf un quart nga ne ma def naa ma ne la bindal ci suuf abun bu dee arabe ngay bind walla père walla papa ah wala waaw bu dee eh, wolof nga bind baay wala papa <laughs> wolofi ndakaar yeeg gaa yu ville yi waaye baay ah léegi ci kanamam defal baaqi wala le reste wala baa mooy al baaqi lay jël parce que moom bàyyi fii xam nga baay mooy yow bu ma laaj laaj bi ma waa ji dajoo dajo daboon train bi ci yoon bi laajoon kon yow léegi man koo ma laaj loolu yow mi daboon train bi parce que. entre temps jotaay boobu bu wii weesoo tey déglu nga li ñi nga xam ne moo la rawoon kon nekkaan nga ci bain bi <clears throat> loolu mooy yoon boo ko deful nag man du ma fi traîner di la di la xaar ah, non non duñ la xaar léegi kon mooy bàyyi xam nga waxoon na bu dee nit ki dafa génn àddina ba <clears throat> wala am fekk mu am ay doom ah eh, eh, fali wali abawayhi li kulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad monsieur A bu dee daa faatu bàyyi fi ay doom bàyyi jeeg yaay ji ku nekk un sixième lay jël bu dee nag amuñu benn doom mooy monsieur A amul benn doom fa in lam yakun lahu walad wa warithahu abawaahu fa li ummi sulus yaayam mooy jël bu dee ne amul benn doom ñaari waa waajuróom yi ñoo koy donn yaay ji mooy jël un tiers baay ji waxu ko tax boobu moom yarisu bi tansib mooy li muy jël mooy bu bàyyi yaay ji jëlee asxaabul furud buñ jëlee bu dee jëkkërit ñu fi jëkkërit jël la des moom lay jël bi tansib moom loolu lay doon ne moo tax fii nii bàyyi ci un moom fii du bokk ak fële parce que fële fi muy amee bokk ci saaxi asxaabul furud mooy bu dee ne monsieur A bi muy faatu dafay bàyyi doom voilà bu boobaa alxuraan day soxla ne bàyyi ji lii lay am sinon sinon. bu demee ci wàllu tansib bu doon ci waa bu ko waxul woon mu bàyyi ko ci wàllu tansib kon bàyyi du am bu dul woon loolu bàyyi du am parce que doom a fi nekk te étage yu bunu wa moo teen moo fi moo étage doom yi moo féete kaw yépp te moo am priorité bu fi nekkee ñi ci suuf ñéppay daanu waaw loolu nag comme que bàyyi moom du ma sa ñàkk ci miraas moo tax suñu boroom nag ne bu dee a ngi fi li nga xam ne moo ko naroon a xaj bu ba du am kooku du xaj boo foofu parce que bàyyi kii kas boom la waaw <laughs> waaw mooy fàggutee fam la kon bàyyi du ma ko du duñu suñu borom ci mi nga xam ne mooy alxakim ah azza wa jal moo xam ne bàyyi kon koo kii du ñu du ñàkk kon bu dee doom a ngi fi naa wax moom préciser ñaata lay am ndax bu ko waxul rek mooy ne kook du am dara léegi mu ne kon bu fi doom newee ah, bu fi doom newee wali abawayhi li kulli wahidin minhuma su mimma taraka in kaana lahu walad bu dee ki faatu dafay bàyyi mooy suñu exemple monsieur A bu dee dafay bàyyi doom bàyyam ak yaayam ku nekk un sixième lay am bu dee bàyyi bu fi doom waxu ko parce que pour ñu xam ne kooku li muy doon ne mooy li des fa baqiya aw awla rajulin dhakar kon zawja kon monsieur A dafay bàyyi madame A jabaram la fi bàyyi ak baayam kon madame A loo fay def un quart moo boo defee nag deux soxna mooy deux zawjaat zawjatayni wala deux zawja trois zawjaat wala quatre zawjaat benn la résultat bi benn la hein nañ def zawja rek zawjatun épouse kon un quart li ci des baaq yi bu boobaa may xool aslu masala bi nan laa koy trouver mooy waxoon nañ la ida kaana fardun wahid wa aslul masalati maqaamul haadal fard <laughs> yow am nañ suñu expression ya <laughs> mooy bu dee ne euh, man miraas mi ma tiim tey mi ma am tey mooy miraaskat bi bopp miraas mi mu tiim tey war koo miraas mooy ne euh, euh, saaxibu fard kenn kese la mooy ki ci suñu borom ne jëlal lii nga jox ko kenn kese la te fii mooy li ñu dal jabar ji kese la ne jox leen ko lii bàyyi ji waxul ñu jox ko dara ci kaab yi bu boobaa aslul masala bi dañuy xool jabar ji ñaata xaaj lañ def la muy jël ñu ne ñeenti xaaj la ko suñu borom def ar rubu' moom mu jël ci benn kon loolu noonu maqaamu hadha al fard mooy kat bi kat bi mooy nekk aslul masala moom ngay jël yëkkati ko ba ca kaw teg ko ca kanam ca kaw ca deux lignes yi tiim ya jiitu fa nga xam ne moom nga bind li nga xam ne un quart soxna si léegi nag kat boobu noonu mooy aslul aslul masala mooy boppu boppu masala bi fii léegi nag kat yooyu ñoom ngay di ñoom ngay ñoom ngay séddale entre jabar ji ak baay ji mi nga xam ne mooy yari yarisu bi yëpp kon bu boobaa léegi nag kon am naa kat kon jabar ji lu ma koy jox benn parce que suñu suñu borom nee nag kat yi boo ko diviser benn par ñeent xaaj ko ñeenti xaaj benn bi lay jël kon ma def un ci kanamam mooy un lay am bàyyi ji lu muy am al yi mooy un moins quatre wala quatre mooy un mooy quatre bi nekk aslul masala laay jël li ma jox saaxibul fard ki fi am farat euh, li suñu borom wax ñu jox ko te far fard jigéen la fii ma moye ko ak quatre bi mu jox ma trois trois yi moom la bàyyi ji am kon jabar gi day jël benn baay ji jël 3 mu loolu mooy aslul masala fii 4 bi boo jëlee trois plus 1 da lay jox aslul masala mooy résultat ba lay jox mooy nekk suñu aslul masala bañ jóge woon kon benn exemple la ngoog beneen exemple wax naa la rubu rubu de mooy cosaanu 4 bi beneen exemple mooy euh, tey nag jabar madame A moo faatu tey du monsieur A moo faatu madame A moom de mooy ki nga xamante ne nii moo faatu wuyu boroomam bàyyi fi jëkkëram waaye bàyyi fi doomam walla ay doomam waaw foofu moom nga ne mu bàyyi fi doom ju góor ak doom ju jigéen walla nga ne mu bàyyi fi ñeenti doom yu góor ak ñetti doom yu jigéen benn la résultat bi du changer après nag fi muy kii mooy <laughs> nan laay départager affaire bi ci biir mooy baaqi bi parce que bu boobaa doomi góor ak doomi jigéen du façon asaba lañ ñoom moom lu ñuy doon baaqi lañuy am mooy baaqi laa fay def le reste kon suñu exemple bii ci ñaar lañu jaba jëkkër ji tey monsieur A moo fi nekk madame A faatu na bàyyi fi monsieur A ak doomam nañ jël doomam ju góor mais boo defee doomam yu bari it doom yu bari lañ benn la moo yow après doomam yu bari yooyu yow yaay euh, euh, fa ngay ñëwee nag di départager bu dee ay góor lañu ku nekk ñoom ñooy tolloo li ñuy am bu dee góor ak jigéen la li zakari mithlu hazil unsayayni mooy daw voilà kon nag mais àgguñu foofu léegi kon nañ tas lañ xool aslul masala léegi kon kaat bi lañ am muy kon jaba ci jëkkër ji lu muy am d'abord ku nekk lu muy am nga boon mën a la bindal zawju nga ne bind naa zawju nga def deux points bindal ki nga xam ne mooy ibnu ca suuf di la fils l'époux ak le fils léegi zawju moom lan lay am ma ne la un quart ma ne la na fan nga ko teg nga ne ma fan nga ko teg ma ne mooy aay bi ma la wax léegi suñu boroom moo ne wala hunna rubu mimma moo góor gi góor ki ca kaw falakum rubu mimma fa in fa in kaana lahunna waladun falakum rubu mimma tarak moo ne woon bu dee fa in kaana lahunna walad bu dee seen soxna yi dañoo génn àddina bàyyi fii doom falakum ñeen la leen ar rubu un mimma tarak na ca lañ fi bàyyi kon nag dañ fee bàyyi doom parce que bàyyi na fi madame a bàyyi na fi doom yoo xam ne soit moo ko bokk ak kii monsieur ami walla doom joo xam ne dafa sëy woon feneen wala sax xattaa doomu njaaloo bu doon doomu njaaloo sax a fi nekk ibn bi loolu graw parce que doomu njaaloo yaayam lay doon waaw léegi kon doom ji moom baaq yi ngay def le reste ci kanamam léegi nag ñuy xool aslul masala aslul masala ñu wax la règle bi ñu la waxoon ida kaana fardun waaxid fa aslul masalati maqaamu hadha al mooy ne bu dee ne dañoo am benn fard mooy kenn ci ñi ñuy miraas tey jëkkër moo fi nekk ak doomam kese ñooy doon madame a kon affaire bi ni muy demee mooy euh, aslul masala mooy taxawaayu kooku suñu borom ne nañ ko jox lii lan la suñu borom wax ak rubon kon un quatre un ba mu ngi taxaw ci quatre bi ci quatre bi la jógee kon kat mooy nekk aslul masala mooy comme bi ñu jógee leen nga def ko ca kaw quatre léegi quatre boobu moom laay départager moom lay séddale jëkkër ji ak ki nga xam ne mooy doomam walla doom jiitleem wala doomu boo xam ne daal am si gaañoo ko moom kon bàyyi lu muy am benn parce que un quart la wax doom ji am albaqi muy trois trois plus un muy quatre jox ñu aslul masala loolu du beneen exemple da léegi ñu ngi ci aslul masala bi nga xam ne quatre mooy bopp bi moom la mooy quatre la ginnaaw bi ñu gisee deux ak trois ci jotaay bi weesu léegi beneen exemple ah ñu gën koo yokk <laughs> ndax deux exemples yi ñu la jox yëpp bu nekk deux la ah mooy saaxibu fard bi ku nekk fële jëkkër jabar la woon moom kese ah ak ki nga xamante ne mooy bàyyi mu jël baax yi fii ñu jël jëkkër ak doom léegi nag nañ jël ñoo xam ne nag dinañu ëpp ñaar exemple mooy ba léegi rubon ña koy moom mooy ñan ñooy jëkk rek jabar kon madame A ba léegi nañ restons sur restons avec madame A madame kon moo génn àddina bàyyi fii gi nga xam ne mooy jëkkëram jëkkër lu muy am zawju deux points kon que nga ne ma ah xamaguma de très bien ta vigilance m'impressionne c'est bien ça <laughs> voilà ça c'est fait exprès c'était fait exprès waaw ma faire exprès laaj la ma ne zawj rek ne la la lay am bi nga répondre nag ne xamaguma mooy yow xam naa ne bon vraiment vraiment vraiment masha allah quoi barakallahu fiika quoi waaw zaadakallahu ilman wa ma'rifa waaw léegi amin mooy xoolal parce que <laughs> wax nga dëgg parce que zawju mënoo ñëw rek ne lii lay am te xamagoo ndax est ce que madame a bàyyi na fi doom wala déet voilà kon très bien kon zawju bindal zawju wala époux hein après mu bàyyi fi kan kooku rek la fi bàyyi nga ne ma ne la noo ak doom di jigéen ma ne la waaw kay bu bii bi bi instant bii nag mën naa wax zawju lu ma fay def ma ne loo fay def un quart waaw ndax aay bi nga jóge léegi bi nga wax léegi waaw waaw <laughs> bu dee am nañu doom ñoom soxna yi fa in kaana lahunna walad falakum rubu kon ma def un quart ma ne très bien oh. c'est bien ça kon un quart nga bind léegi bint benn doom ju jigéen kese la fi bàyyi bàyyi fi doom ju ma ne ko nga nga ne ma ah waa kooku it mën naa ko tontu mooy nisfu lay am fa in kanat wahida falaha nisfu ma ne la très bien très bien très bien excellent ma sha Allah ma ahsana ma ajmala bindal un demi kon bind un demi ma ne la nag eh, nga ne ma ñii rek la fi bàyyi ma ne non dollu ci axun shaqiiq axun shaqiiq axun shaqiiq muy frère boo xam ne ah ndaw si nag bàyyi na fi rakkam joo xam ne wala magam ju góor joo xam ne ñoo bokk ndey ak bàyyi ah ane la kooku nag day taxaw palaasu asaba parce que xoolal étagère yaa ngi fàttale ko étagère wala étagère ya moo tax yooyu tamit am yooyu boo ko xamul doo dem mooy étage u bunuwa moo féete kaw moo nekk ci kaw premier étage bu fi newee bunuwa nag buñ koy wax mooy doom góor yi wax nañ la asaba la ñuy wax bi bi ñi nga xam ne góor yi neen lañu kenn ci nekk jigéen mooy ki libéré ab jaam bi libéré ab jaam ba faatu te bàyyiwu ko doon ndaw si jël alal ji tax kooku waxuñu kon étage fii gis nañ ne kon doom yu góor amu fi étage boobu kon kenn nekku fa ñu wàcc jël escalier rak rak rak dugg beneen étage bi ci tegu waaw akbar di visiter chambre yi nag étage boobu appartement yi est-ce que fii bàyyi ngi fi ndax et après étage bu doom comme que visite nañ fépp doom yi newuñu fi doom yu góor amu fi ñu dugg ñu wàcc dugg ci euh, étage boobu visiter fépp visiter chambre yi walla chambre à coucher yi fëgg fu nekk ñu ne absence de père fii père amu fi mais jadd amu fi maam amu fi wa in alaw même muñ kawe kawe ñu ne ah kon fermons cette kii étage bi nañ wàccaat jëlaat escalier rak rak rak wàcc dañuy wàcce de yéeguñu ban ban ban étage yi tegu uxuwa ñu ñëw uxuwa xool première néeg bi ñu fëgg fekk fa monsieur ubbi waa yow yàq madame A mi faatu lan ngeen bokk mu ne madame A moom dañoo bokk ndey ak bàyyi ñu ne ah indi sa loxo mu jox ko loxo mu ne ko kaay yow mii dañuy miraas te yow mii suñu borom kon wax na yow yaay asaba gi waaw kon yow comme que état yi ci kaw kenn new fi yow yaa taxaw place boobu mooy kon li des kenn du wàccaat bi seen ñi ci suuf yow doy na waaw yow yaa jël <laughs> waaye bu fa fekkoon it ah ah li ab tamit. kooku it day dugg fii moom parce que mais kii mooy jiitu aku shaqiq gis nga ca xaj bu mooy nekk ki nga xam ne moo am li nga xam ne mooy priorité léegi kon ñu ne aku shaqiq kon yow kaay frère germain wu monsieur madame ami dem léegi kon am nañ jëkkër doom ju jigéen aku shaqiq muy frère germain ku nekk bind nga ko defal deux points jëkkër defoon nga un quart parce que doom jigéen a ngi fi doom ji jigéen defoon nga un demi parce que mooy nisfu axu shaqiq moom looy def baaqi wala le reste wala baa léegi nag may seet <laughs> voilà aslul masala la ñuy trouver de ñu ngi ci amaliyatu tafsil bu ñu ko fàttee <laughs> amaliyatu tafsil amaliyatu tafsil léegi nu nu ñaa def moo leen dañoo def nii la mooy dañuy xool relation bi am seen diggante diggante ñan ñoo fi am 4 ak 2 un ak un ak un moo fi am kon damay xool entre 4 bi ak 2 bi hal ñoom tamaasala est-ce que tamaasul am na ma ne non 4 ak 2 moom tamaasul amu fi parce que bokkuñu mooy du même chiffre bi bu dul même chiffre rek tamaasul amul ma ne quatre ak deux est-ce que tadaaxul am na nga ne ma ma boo ma fi laajee luy tadaaxul boo ma dama lay jëlale fenêtre bi yoboo rek ngay raisonner tey dem waaw man koy xam naa ko moom moo tax fii ma ne hi damaa réviser waat laata cours bii ñëwaat man la acca ma ne la kon est-ce que tadaaxul am na entre quatre ak mooy boo jëlee 4 chiffre bu mag bi diviser ko ak bu ndaw bi est-ce que dina la jox résultat boo xam ne du am virgule nga ne mag waaw dina ma jox résultat boo xam ne du am virgule ndax 4 divisé par 2 daf may jox 2 waaw kay kon loo am kon lii tamaasul noo tadaaxul am na te inda tadaaxul naktafi bil adadil kabir wa nulghil asghar dañuy yem ci li nga xam ne mooy euh, euh, euh, chiffre bi dina mag rejeter chiffre bu ndaw bi kon 4 mooy nekk aslul masalati ñu teg ko ca kaw ah léegi nag 4 boobu moom laay départager moom laay séddale ñi war a doon na mooy jëkkër ji entre jëkkër ji doom ji jigéen ji ak axu shaqiq léegi nag aca jëkkër ji lu muy am un lay am parce que moom comme que 4 moo nekk aslul masala mooy alal ji buñ ko xaajee ñeenti xaaj bi lañuy jël fii gis nga liñ doon wax naan boo fi calcul boo fi boo fi mirage calculatrice xa xoolal instant xoolal instant bii nii nii nii lii boo ko naroon a ah, eh, calculatrice sa waay nga ne man bon nisfu laay commencer ca mooy yow nga commencer nisfu nga ne damay xaaj alal ji mu fi bàyyi ñaari xaaj jox doom ju jigéen ji mu dem xaaj bi après nag la des beneen xaaj ba ci lay xool jëkkër ji. moom un quart fa laa koy génne axu shaqiq tamit frère germain am ki mbokkal nay baay ca laay génne li muy am mooy yàq nga miraax mi parce que aslul masala du deux du deux moitié ba ngay commencer waroo commencer noonu boo commencer noonu faussé nga yàq nga miraax mi la wax <laughs> non kenn ginu dëgëru fit ku xamul di def laa ilaha illa walla iyaadu billah kon mooy gis nga fii aslul masala mooy al usulul masaa'il lati alayha madaaru taqsiim tarikati sawa yi lañ la wax saba la doo ñëw isnaan yi manoo ñëw rek def ne deux parce que am nga fi deux naa ko defee nu ma neex déedéet quatre mooy aslu masala bi te da jaar ci opération ndax xool est que tamaasul am na tadaaxul am na tawaafuq am na tabaayu am na nga xool foofu fu ngay génnee pour xam aslul masala moom lañ trouver car léegi kon jëkkër ji benn lay am parce que léegi bint ma jël moitié wu kat la ma def comme que un demi lay am moitié ma def fa deux léegi li des bu ma jëlee deux plus un bi ma un bi ma jox jëkkër ji ak deux bi ma jox jabar ak doom ji jigéen ji bu ma leen plusee mu jox ma trois ma mooy ko ak quatre bi aslul masalam benn ciy des benn boobu moom la axu shaqiq di am kon axu shaqiq mook al axu shaqiq mook kana tolloo mook jëkkër ji ñoo tolloo benn waaye loolu mooy il faut nga jaar opération ngir xam ko xam moom ñaata lay am ndax moom inconnu la kon ci gàttal rubu angook mooy Euh, kii aslu bi nga xam ne cosaan bi nga xam ne quatre la quatre mooy nekk cosaanu masala bi boppu masala bi kon ginnaaw deux trois quatre ban moo ci tegu man la est que cinq ci la nga ne ma ah dubu ko hii loolu moom waxoon ko ma ko yoboo ma jàpp lii waaw hii waaw wala takun an hifdhiha bi dhahiri fastaxrij al usula fi al masaa'ili wala takun an hifdha bi zahili moo tax yée non man kay jàpp naa bu baax non cinq bokkul parce que alxuraan lu fenn un cinquième amu fi ma lu ci tegu kon six bi mooy ci excel bi nga amoon six moo ci tegu kon jàllal ma ci six ginnaaw deux trois quatre six ma la six lan mooy cosaanu six fan la jóge ci alxuraan mooy sumun mooy Euh, euh, sudus sudus xamoon wax nañ sànq ñi euh, ñaar ñoo xam ne dinañu am sudus sudus ñu baree ko doon am set lañu ah comme ni ñu ko gisawoon waaye tuddoon nañ ci rek bu dee nekk nit ki dafa génn àddina bàyyi fi baayam ak yaayam bàyyi fi doom fa li kulli wali abawayhi li kulli waaxidin minhuma sudusu mimma taraka in kaana lahu walad wali abawayhi ñeel na ñaari baayam muy yaayam ak papaam li kulli waahidin minhuma ñeel na ku nekk ci ñoom ñaara sudus un sixième mim un sixième calam fi bàyyi in kaana lahu walad bu deene bàyyi na fi doom kon nag kon kooku kenn la am na ñeneen set lañu kon niñ la ko wax léegi euh, kon mooy fii dangay am un sixième ak li des léegi nañ ñëw ci exemple yi naa la ci jox quelques exemples euh, am na exemple boobu naa la ci jox deux pa wala ma jox la ci trois mais euh, waa nañ dem nañ dem exemple un nañu ne tey monsieur A moo faatu bàyyi fi baayam ak doomam c'est simple lii moom simple na waaw. baay ji lu muy am moom la aay bi wax sànk bu dee ne wali abawayhi li kulli waaxidin minhuma sudusu in kaana lahu walad waaw sudusu mimma taraka boole ci mimma taraka bu ko sotee ana la wax nga dëgg wali abawayhi li kulli waaxidin minhuma sudusu mimma taraka in kaana lahu walad wali abawayhi mooy wiñ la wax sànk ne mooy ñooñ ak ñeneen léegi kon baay ku ñaari baayam ku nekk mu yaay ak baay ku nekk day am un sixième comme que baay kese la fi bàyyi kon baay day am un sixième man la kon defal ci baay ab wala père wala baay wala papa nga def deux point ci kanamam nga def un sixième ibnu doom nga def baax baaqi le reste parce que moom as bi tansib lay jël lay doon ne ma sababi nafs léegi nag ma xool ana sama asul masala la la waxoon ida kaana fardun waaxid fa aslul masalati maqaamu hada al bu dee ne benn fard kese la ñam kenn rekk la fi ci ñuy doon la suñu boroom wax na jël lii kooka alquraanee cosaan li kon wax wu tukkee ci alquraan mooy cosaan kon nag un sixième kon six ba mooy nekk cosaanu masala bi kon six ngay jël taf ko ca kaw comme niñ la waxoon mu tiim un sixième ca kaw mais nga xaw ko pousse tuuti ngir may egg place booy departage affaire bi di leen séddale ku nekk nga mën a teg li mu war a am ci kanamam ndax boo ko tegee ci kaw un sixième juste mooy booy séddale nooy def moo tax pour être beaucoup plus clair waaw kon nga def fa six kon six bi moom laay jël six mooy nekk bopp masala bi mooy aslul masala moom laay jël séddale ko entre baay ji ak doom ji bàyyi lu muy am benn parce que moom maqaamu maqaamu alfardi hada mooy moom benn six la mooy alal bi buñ ko jëlee xaaj ko six parties benn rek la ciy jël benn part kon ma def un ci kanamu le père le papa wala bàyyi kantaa ki nga xam ne mooy doom ji mooy baaqi li des six bu ma ci wàññee un bi ma jox bàyyi bàyyi ji lu ciy des ma ne cinq a ciy des ma ne la kon cinq moom la inconnu ba baaqi ba doom ji kon cinq yi lay jël waaw alal ji nu man di toll bu boobaa bu dee million la dañuy xaaj million yi six parties six parties bu ñu ko xaajee six parties jël benn bi jox baay ji li des lépp ñu jox doom ji waaw bu dee quatre millions la quatre millions cinq cent quatre millions huit cent quinze millions deux millions ainsi de suite loolu lépp dañ koy xaaj six kenn du ko xaaj deux parties déedéet six parties nga koy xaaj jox baay ji benn un sud muy sudusam muy un sixième mu dem li ci des nga jox ko baay giy eh, doom ji léegi loolu mooy exemple un xoolal euh, euh, deuxième exemple ñu ne ba léegi ñu ngi ci bu dee six mooy bopp masala bi dafay bàyyi maam ju jigéen maam ju jigéen yonent mi aleyhi salaatu salaam dafa àtte ne moom un sixième lay jël ah waaye mu bàyyi fi ñaari ñaari lan te tamit maam ju jigéen am na yoo xam ne dañ ne le fait yaay hein yaay moom un sixième xam nga yaay moo leen di yaay bu fi nee maam ju jigéen ju bàyyi jur wala maam ju jigéen ju jur yaa maam jigéen ju bàyyi jur mooy lan maam ju jigéen ju jur bàyyi walla maam ju jigéen ju jur yaay bu fi yaay nekkee ñoom duñu am moo tax kon fii yaay newu fi te comme que yaay dañ ne woon bu dee ne hein euh, Euh, euh, euh, non non bàyyi leen yaay nañ bàyyi yaay mooy maam voilà maam nabil Mustafa alayhi salaatu wassalaam moo ne un léegi kon nga ne jadda defal ma un ci kanamam deux axuli umma mu bàyyi fi tamit ñaari sœur yoo non frère yoo xam ne yaay lañ bokk ñaari frère yoo xam ne yaay lañ bokk tamit la fi monsieur a bàyyi maamam ju jigéen ak ñaari frère yoo xamante ne nii ñoom ñoo bokk yaay ak baytix euh, bu boobaa jadda wax nañ la un sixième loolu comme li al imaam al Qurtubi wax rahmatullah alayhi ajmaatil umma ala anna hadhihi al furud ci alquran lañ jóge illaa ba mu des li nga xam ne mooy jadda te loolu yonent bi aleyhi salaatu moo ko jox ni un sixième lay am boo demee ci tafsir bi lu mel noonu la ko waxe al imaam abu abdillah al qurtubiyu rahmatullahi aleyhi al malikiyu kon euh, kii léegi deux axli umm ñoom lu ñuy am ne loolu alxuraan waxoon na ko mooy wa in kaana aaya douze bi wa in kaana rajulun wa in kaana rajulun yurathu kalaalatan aw imra'atun wa lahu axun aw uxtun falikulli waaxidin minhumaa as-sudus fa in kaanuu akthara min ilayka fahum shurakaa'u fi wa in kaana rajulun yuurasu kalaala mu deene dafa am benn waay boo xam ne yuurasu moom lañuy donn kalaala koo xam ne bàyyiwu fi bàyyi te fi ay doom awim raa walla muy as ndaw wala hoo waaye ñeel na ko axun ab sœur ou frère wa aw uxtun wala boog ab sœur fa li kulli waahidin minhuma sudus ku nekk ci ñoom ñaar day am un mooy ku fi nekk waxul la ñoom ñaar ñoo fi nekk loolu di am si un sixième loolu tout le temps ma précise parce que j'ai peur que on ne sait ah mooy ku fi nekk ci ñoom ñaar rek kook sudus lay am fa in kaanu akthara min dalik bu dee na ëpp benn fa kon ñoom ñoo ñële muy lii wax nañ la ijmaa la këne lii boroom xam yi dañoo ijmaa lii frère bu bokkal yaay lay wax ak frère bi nga xam ne ak bi nga xam ne ñoo bokk yaay te lool li ko wane mooy li ci tegu fu fa in kaanu ndeem nekk nañu ak sara bu dee ne dañoo nekk ak sara ëpp min zalika ci loolu le mooy ëpp nañu benn fa hum kon ñoom ñoo ñële di frère yooyale wala sœur yooyale wala frère ak sœur yooyale ñoom fa hum ñoom shuraka u ñooy bokk départagé wu ci loo xam ne amul ëppalante fi sulusi ci li nga xam ne mooy un parce que ñoom côté yaay lañ jóge du ñu asaba boo tax li zakari mithlu hazzil unsayayni du am moom ñoo koy bokk góor day am benn jigéen am benn bu góor amee ñaar jigéen ñaar lay am voilà léegi kon deux axali umm kon gis nañ fii fa in kaanu akthara min dhalika fa hum shuraka fi thuluth kon nga deux axu shaqiq u axuli umm bokk ñaari sœur yu mbokkal yaay kon bindal ma un tiers seen kanam léegi am bi mooy asaba waaw am am mooy bàyyi tëx oncle paternel monsieur a mi nga xam ne moo génn àddina waaw nga ne bindal moo fi awla rajulin zakar mooy ki ko gën jege ci wàllu deret di asaba bi nafsi mooy oncle ndax kon étage bu ñu fi étage doom yi newuñu fi ñu wàcc comme niñ defoon sànq jàll ci étage ubuwa étage ubuwa kenn nekku fa ñu jàll ci étage bi ci tegu muy étage uxuwa uxuwa kenn new fa parce que wax nañ uxuwa bu ko jaawale uxu uxu uxuwa li umm asaba bi nafsi uxuwale li umm amu fa place amu fa étage dëkkul ci kër googu bu ko dëkkale ci kër googu ba mu fay am étage amu fa benn étage ndax dëkkul sax ci résidence résidence boobu ay góor kese lañ te liñ bokk ak mooy ñoom seen relation ki faatu jigéen doxu fa voilà kon o oxoo axu axuli umu bi bu ko fi deux axuli umu yi bokkuñ foofu de léegi kon étage yu uxuwa biñ fa demee kenn new fa nu wàcc étage bi ci tegu muy étage umuma muy étage li nga xam ne mooy bàyyi tëx yi ñu fekk fa oncle paternel germain wala oncle paternel onkul paternel tout koo xam ne moom bàyyi la bokkal ak ki faatu wala ñoo bokk mooy oncle am ñoo bokk ndey ak baay léegi bañ demee ci umuma ñu fekk fa kenn ñu ne ko ah ah yow sëriñ bi de soxla woon nañ la ndax monsieur akat mi nga xam ne yow yaay bàyyi te xam dégg maam moom moo génn àddina te yow mii nag yaa ko war a donn bokk nga ci ñi ko war a donn waaye bi tansib mooy da xaar bañ jox ñi suñu borom wax jox leen ba pare yow la des yaa moom kon jadda jël 1 kon jeex na kon kook dangay bind baax yi la reste ci am jadda 1-6 ñaari axu shaqiq ah non lu may wax axu shaqiq ah ñaari axawaani li um ñaari frère yi nga xam ne yaay lañ bokkal hmm? nga def moom un am nga def yi léegi nag ñu seet ñu dugg nag ci tafsiilul masala léegi ana lan mooy cosaanu masala bi ma ne léegi ni may def aca aywa ma ne kaay nag ma xool kon fa kii un ak un tiers la am un trois un six mooy un ma xool entre six bi trois bi fa xool hal baynahuma tamaasul est-ce que tamaasul am ñoo niroo 6 ak 3 benn même chiffre bi la ma ne ah mukk mukk 6 bañ nga ba ngi 6 nga wax ne 3 kon bokkuñ ma ne kon jàllal ci beneen hal baynahuma tadaaxul est-ce que tadaaxul am na hein est-ce que tadaaxul am na mooy bu ma jëlee six diviser ko par trois lu may jox nga ne ma xaaral man je ne kii de xaaral six divisé par trois égale deux ah <laughs> baax na kii jox na ma chiffre boo xam ne amul virgule kon ma ne kon bul jàll ci ci des kon xamal ne foofu tadaaxul moo fa am mooy am yaqbal al adadul akbar al qismatu al qismata ala al adadil asghar bi duni kasra mooy kon affaire baa ngoog kon yow 6 bi ba nga ko diviser ak 3 bi jox na la 2 kon tadaaxul am na inda tadaaxul luy am mu ak te fii damay doyloo bil adadil akbari wa ulghi la sawar damay doyloo li nga xam ne mooy chiffre bu mag bi ma rejeté chiffre bu ndaw bi kon mooy 6 laay retenir bàyyi fi lan 3 kon aslul masala mooy lan mooy nekk 6 sama bopp masala mooy nekk si su lay doon ma ne la waaw kay baax na baax na kon siis ngay def ca kaw fañ la waxoon mu tiim ñépp mais ca côté ba léegi siis boobu moom ngay euh, séddale ñi war a am ku nekk ci miraas mi waaw léegi ñan la woon jadda un sixième kon moom benn lay am parce siis mooy mooy cosaanu masala bi te suñu borom nee na suñu yonent ma lay na un sixième lay am kon nga def fa nga defal ko un ci kanamam ñaaru axu shaqiq ano ah axul um eh, eh, man de axu shaqiq tey dañ ma ci xaw ma lu ma dal axu shaqiq ah <laughs> ah axuli umm. ñaari frère yi nga xam ne ñoo monsieur ami faatu ñoo bokk yaay un tiers la ñuy am mooy kon un tiers mooy alal ji six bi laay jël tas ko trois fois benn xaaj bi la ñuy benn ci trois yooyu la ñuy jël mooy bu ma jëlee 6 xaaj ko 3 fois lu may am 2 plus 2 égale 4 plus 2 égale 6 kon benn 2 la ñuy am kon ma def 2 ci kanamam mooy boobu lañuy bokk te ñoo ci yem même bu doon ay góor ak jigéen la ñoom ñooy yem ko ku nekk 1 lay am ci seen biir mais lool seen biir la après loolu simple na ah léegi nag li des ah am bi lu muy am moom mi fi étage am kese desoon ci côté asaba bin nafs mooy da ngay jël deux yi nga jox axu shaqiq non deux yi nga jox ñaaru axul umm yi plus un bi nga jox jadda muy ñaata maam ju jigéen ji muy trois six moins trois égale trois kon trois wa ci des loolu la euh, ki nga xam ne mooy alamu di am kon mu ngi noonu mooy albaax yi inconnu ba xam nañ ko mooy trois la bon mën noonu naa la jox beneen exemple mais exemple boobu je préfère bàyyi ko parce que exemple boobu bu ma la ko joxee rek dañuy dugg ci xawlu te comme ak àggaguñ ci awlu fii mu ne dañuy wax bopp masala yi bu nekk rek sans awlu après nag ñu ñëw ci awlu waaw buñ gisee bu nekk ba pare ba wax exemple yi après ñu door a ñëw ci al awlu te dinañ wax lan mooy al awlu ah incha allah moo tax kon may ma exemple beneen bi bu ma joxe ñetti exemple fii deux yi nañ ci yem léegi ñu jàll kon sii sa ngoog aywa sa sa tableau Excel bi ana huit bi lu ci teg woon huit ma ne la voilà moom mooy moom mooy huit kan moo koy am ci miraas kenn la wala ñenn la ñoo bokk genre mooy jabar ji wala jabar yi manela ma yow loolu foo ko fan nga koy lan mooy ciislaay li fii loo fi wax daa waram dalil man aussi aaya douze fa in kaana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum boo ngeen fi bàyyee fa in kaana lakum bu ngeen amee doom yéen jëkkër yi yaay yi fi soxna mooy falahun na ñeen na leen as-sumunu un huitième mimma taraktum ci li ngeen fi bàyyi kon un huitième kenn na koy am wala ñenn mu loolu wax nañ la bu dee benn soxna la moo koy moom bu dee ñaari soxna la ñoo koy bokk bu dee ñetti soxna la ñoo koy bokk bu dee ñeenti soxna la ñoo koy bokk waaw kon un huit léegi kon huit bi cosaanam mooy as-sumun bi alquran léegi kon léegi nañ joxe mooy ak sumun ak al yi léegi boo ñëwee ci opération yi mooy sumun ci cas pratique yi sumun ak al-baaqi foofu moom cosaan bi day nekk li nga xam ne mooy aslul masala bi day nekk huit par force léegi exemple kooku kon mooy monsieur A moom foo jaamu mu faatu waaw comme que moom ki fi mën a am sumun kenn la wala mooy jabar ji wala jabar yi kon mooy pour nit man koo am ci miraas fokk jëkkëram fa jëkkër ja faatu ñu ne très bien léegi kon exemple la misaal ñu ne la zawja monsieur A faatu na bàyyi fi madame A soxnaam man la defal deux points l'épouse deux point un huit loolu simple na loolu moom amul yeneen moom hmm? waaye nga ne ma a ah, a ah, non attends du tax nga naan ma defal un bu tax nga ma ciy forcer te xamaguma kan la fi bàyyi nga ne wax nga dëgg mooy li nga defoon sànk wax nga dëgg tey man maa vigilant bul defagul un huit waaw defal rek kon zawja waaye ak doom waaw kay ndax bu amee doom ci ngay am bu dee da ngay am doom foofu la alquran waxee ne ci la waa ji di amee li nga xamante ni mooy ndaw si di amee ak sumunu voilà kon nag affaire baaxu fen kaana lakum walat falahun na sumunu mimma taraktum bu dee bàyyi ngeen fi doom waa léegi voilà léegi mën naa def un ci kanam ibnu baaqi cosaanu masala bi mooy lan simple na ida kaana fardun wahid fa aslul masalati maqaamu hadha bu dee ne maslul mas ki am fard kenn la kon cosaanu bopp masala bi day nekk li nga xam ne mooy taxawaayu fard boobale te huit la ma jël huit def ko ca kaw léegi huit yooyu moom laay séddale entre jabar ji wala jabar yi ak doom yi jabar ji ma def benn un parce que un huitième la huit un moins huit moins un muy sept sept yi des moom laay jox doom ji kon set yi doom jooy am set benn exemple ngoog beneen exemple hein léegi mooy beneen exemple parce que dama bëgg jeexal lii tey usulul masala masail yi al muttafaq alayhi après bii di ñëw ñu dugg ci awlu ah euh, parce que miraas maa ngi <laughs> miraas maa ngi guddukat ah waaw <laughs> léegi euh, xoolal kon beneen exemple mooy dafa génn àddina bàyyi fi doom ju jigéen ak yaayam ah ak àmm ak àmm léegi doom ju jigéen ju muy am nga ne ma un deuxième fa in kaana wa in kaanat waaxida bu dee kenn kese la moo moom moitié ma ne la kon bindal bint defal un demi ci kanamam nga def un demi zawja lu muy am boo bu ngeen amee doom moom ñoo am sumun mooy li nga wax sànq kon defal sumun un huit parce que doom jigéen a ngi fi am oncle paternel moom li muy am mooy baax yi li des ay oncle paternel gis nga oncle paternel fii boo fi defoon baay c'est pareil du changer dara mooy boo ko dindoon def baay ça n'aurait changé absolument rien parce que baay kon fii bi tansib lay lay doon mais dañoo mooy yaay xool daal defal am voilà oncle paternel léegi zawja lu muy am un huit doom ji un deuxième doom ji jigéen ji mooy un demi léegi ma war a nag chercher ana aslul masala entre huit bi ak deux bi un huit ak un demi léegi huit ak deux laa am ma xool est-ce que tamaahul am na huit ak deux est ñoo bokk ma ne la déedéet huit nga wax ak deux ma ne la est tadaaxul am na mooy roofa bu ñu roofalantee dinañu jox dinañu joxe résultat boo xam ne li nga am résultat boo xam ne du am damm du am virgule ma ne la xaaral ma def huit divisé par deux kon quatre la may jox kon kon tadaaxul am na te iddat tadaaxul nu may def nga ne ma aktafi bil adad al akbar wa ulghi al asghar damay yem ci chiffre bu mag bi daal di rejeter chiffre bu ndaw bi ma la kon jëlal chiffre bu mag boobu la di huit mooy nekk aslul masala nga teg ko ca kaw huit boobu moom ngay séddale diggante jabar ji doom ji jigéen ji ak am muy oncle paternel léegi kon zawja lu muy am lay am ci huit bi bint comme euh, euh, ju jigéen ji laa fii doom ju xaaju alal ji lay am bu boobaa mooy huit bi mu nekk aslul masala moom laay xaaj ci digg bi gis nga du deux laay xaaj ci digg bi mais huit laay xaaj ci digg bi ndax mooy aslul masala xaj ko ci digg bi ma jëlee huit xaaj ko ci digg bi sànq loo amoon ma ne la quatre ma ne waaw kay kon ndaw si doom ji jigéen ji defal ko quatre ci kanamam léegi boo jëlee quatre yi nga jox doom ji do do kii doom ji jigéen ji ak benn ji nga jox yaayam muy ñaata muy cinq huit mooy cinq muy des trois kon trois moom la al amu di am di oncle paternel affaire baa ngoog miraas ma tëdd na léegi nañ jàll ci bi ci des aslu bi ci tegu di douze douze ñaara ñu dese douze ak vingt-quatre douze nag moom ci ñu ngi dugg xool dama lay je t'annonce la couleur ci tabaayun tey nag bi nga génn ah di dugg ci tabaayun dinaa la exemple yoo xamante ne nii ci tabaayun la mooy dañuy wute nga war a benn bi ci beneen tadribu al adad al kaamil al adadil awwal ala fi kaamil al adadil kon ay wa nañ dem moom da am un tiers ak un quart ñooy nekk ca ca ca ca miraas moom wala kuy am un tiers ak kuy am un quart exemple <laughs> eh, madame A dafa génn àddina de tey de madame A moo génn àddina waaye nag bàyyi na fi doom bàyyi na fi ñaari doom yu jigéen ñaari doom yu jigéen lu ñuy am deux tiers wax ci suuratu nisaa i aaya ah fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayni falahunna thulutha ma tarak bu dee ne ñaari jigéen doomi jigéen ngeen fi bàyyi ah yu ëpp ci kaw deux weesu deux jëm kaw ñoom ñoo moom deux wax nañ la loolu yonent mi alayhi salaam leeral na ni fawqa boobu tekkiwul ne même bu dee ne zaahiru aaya bi loolu lay tekki waaye leeralal nañu ne deux ci xaadisatu Seydina ñaari doom yu jigéenu Seydina Sa'd ibn Rabi' al-Ansari radiyallahu anil jami' këne doom yu ñaari doom jigéen yi deux tiers la ñuy jël kon deux doom yu jigéen yi mu fi bàyyi deux tiers nga defal ma deux points ci seen kanam defal ma deux tiers zawju la fi bàyyi tamit jëkkër kon comme que bàyyi na fi doom kon zawju lu muy am jëkkër ji un quart waaw mooy aay bi ci tegu bu dee ne fa in kaana la hunna walad fa lakumu rubu' yéen un quart ngeen di am ak kan amu nañ jël amu rek waaw ak amu bàyyi na fi amu muy oncle paternel moom lu muy am baaqi le reste moom xamuñu li muy am. léegi may trouver ana aslul masala fii nan laa koy chercher ma xool entre yi fard yi ñëw un quart la am ak deux tiers ma xool suufu 4 ak 3 4 ak 3 hal baynahuma hal tamaasala est-ce que tamaasul am na seen diggante mooy 4 ak 3 benn même chiffre bi nga ne mukk du benn 4 nga wax ak 3 ma ne hal hal tadaaxalaa est-ce que tadaaxul am na mooy est-ce que bu ma jëlee 4 bi muy chiffre bu mag bi diviser ko ak li nga xam ne mooy chiffre bu ndaw bi di trois dina ma jox loo xam ne du am virgule ma ne mukk foog mu jox ma virgule 1 33 la may jox ma ne kon kooku baaxut kon tamaasul amut tadaaxul amut léegi nag ñu jàll ci hal tawaafaqa est ce que tawaafuq am na mooy est ce que mën naa jël beneen chiffre boo xam ne en dehors nekk bu mu ko diviser ak li nga xamante ne <coughs> ak 4 bi mu jox ma loo xamante ne nii du am virgule diviser ko ak 3 bi mu jox ma résultat boo xam ne du am virgule ma ne loolu amut. voilà kon jàllal nañ dem nag kon ci tabaayun hal fii bay na baynahuma tabaayun ma ne sii tabaayun parce que 4 ak 3 dañoo dañoo wute bokkuñu bu boobaa nan laay def fa adribu damay jël fëgg mooy bu adribu nag mooy multiplier <laughs> voilà bii laay jël fëgg ko ci beneen bi mooy dama koy multiplier kon 4 fois 3 lay am bu ma defee 4 fois 3 du ma jox 12 12 a ngoog waaw fukk ak ñaar kon fukk ak ñaar mooy nekk boppu masala bi fii ci suñu cas bii ci miraas mii douze mooy nokk bopp ma masala ma teg ko ca kaw comme na ma doon def boobu ba léegi léegi douze laay séddale diggante kan jëkkër ji ak ki nga xam ne mooy ñaari doomi jigéen yi mu fi bàyyi ak c'est ab oncle paternelu ki faatu waaw muy bàyyi tëx bi léegi kon zawju lu muy am un quart un quart nu ma koy nga ne ma hee hee caafa ngay waaj a xam ne ma ne la caaf xamul de non mais quand même un quart nan laa koy génnee ci douze ma la non simple na jëlal douze divisé par quatre jëlal douze divisé par quatre ñaata la la jox <laughs> loolu kese la nga ne ma trois ma ne la waaw kay defal trois ci kanamu zawju douze bi nag téyewaat ko defaatal douze comme kaw na nga ma mel ni. maag yow yam ci calcul da ngaa mel ni kuy ragal mais affaire bi jaru ko léegi nga ne ma kon def naa 3 nga ne waaw kon moom 12 yi génn nga ci trois yoo xam ne tegal nga ko zaw ji ci kanamam waa ñaari bint yi nag ñaari doom yu jigéen yi mu fi bàyyi am sulusaani ma ne la léegi 12 divisé par 2 ñaata la. ma ne la 12 divisé par 2 ñaata mais loolu c'est que euh, yow da ko waroon di def euh, kii mais grawul nga ne ma 6 la ma ne la waaw kay léegi. six la ma la bul bind six de parce que loolu moitié nga am sauf que dane la waxu la mooy sulusaani mooy sulusaani deux tiers la kon dina ëpp hein nga ne ma kon nu may def mane la boo jëlee douze ngay jël hein douze ngay jël xaaj ko douze ngay jël xaaj ko ñetti xaaj hein loolu mu lay jox 4 boo ko xaajee ñetti xaaj mooy 12 da lay jox moitié wu 12 boo ko diviser par 3 da lay jox lan 4 kon ma jël lool kon ma jël benn boobu 4 hein laay jël plus 4 mu ne 8 loolu mooy place su deux waaw parce que manoo def boo def bés boo fi bindee boo defee euh, euh, douze douze divisé par trois nga def quatre kese mooy kenn ki nga jox joxoo keneen ki waaw parce que ku nekk ñoom boo koy départager ñoom ñaar ñii ñaari doom yi yu jigéen yi comme que sulusaani la ñuy am ku nekk sulus lay am comme que ku nekk sulus lay am. mooy douze bu ma ko jëlee teg douze yaa taxawal ko nii def benn trait ay rëdd un deux trois quatre ba douze ma ma ne la xaaj ko ñetti xaaj nga ne ma xaaj naa ko ñetti xaaj xaaj bu nekk de quatre la am quatre plus quatre égale huit huit plus quatre égale kon am naa ñeenti ñetti xaaj yoo xam ne bu ci nekk quatre la ma ne la nag comme que ñoom ñoom ñaar sulusaani la ñuy am kon boo jëlee ñaari sulus bu njëkk bi mooy quatre plus quatre égale kon huit la nga jëmal defal deux points nga def huit ci di kanamu sulu sa ak yi ñaari doom yi léegi nga ne ma am nag lu muy am na la am simple na jëlal huit bi nga jox ñaari doom yu jigéen yi plus ko ci mooy yokk ko ci li nga xamante ne mooy trois yi nga jox jëkkër gi ñaata la lay jox nga ne ma huit neuf dix onze onze ma ne la douze moins onze nga ne ma un kon un la am di am mooy benn lay am ci miraas mi mu ngi noonu beneen exemple ñu gaaw parce que dese nañu vingt-quatre bi hein euh, kon beneen exemple léegi de euh, bii beneen benn exemple bii lañuy ñuy parce que sino bon day gudd quoi tam tam duñ pare léegi kon douze ba léegi fi douze di nekk bopp masala bi ba léegi ñu ngi ci usulul masail yi nga xamante ne allati alayha madaaru taqsimu tarikat waaw ci la yi ñuy séddale ci miraas lii ci yii lay wër-wër loo mënu ci génn kon douze beneen exemple zawja musa dafa génn àddina bàyyi fi soxnaam waaye nag amul doom kon un quart lay jël voilà wala hunna rubu' mimma taraktum in lam yakun lakum walad aaya douze bi suuratu nisaa yée ñoom soxna yi ñoo moom wala soxna si moo moom un quart bu dee ne ci li ngeen fi bàyyi bu dee amu ngeen doom kon amul doom kon zawja un bàyyi mu bàyyi fi ñaari axalu umma ñaari ax ñaari frère yoo xam ne yaay la bokk ak monsieur A yaay lañ bokk ak monsieur A ñoom un la mooy fañ jóge woon sànq. Hmm? fa in kaanu akthara min ci aaya 12 ba léegi fahum shurakaa'u fi thuluth nga def un tiers ci kanamam ammu muy oncle paternel moom baax yi léegi nag ma war a trouver ana ana lan mooy aslul mas'ala ni ma koy trouver mooy ma xool entre un quart bi ak un tiers bi. ana ana euh, almaqaamul mushtarak lan lañ niroo lan lañ mën a bokk ma xool entre 4 ak 3 mooy fañ jóge woon sànq hmm? mooy du tamaasul niroo ndax bokkuñu 4 ak 3 tadaaxul amul parce que bu ma diviser 4 ak 3 du ma jox chiffre boo xam ne du am virgule waaye tawaafuq amul ndax bu ma jëlee diviser ko beneen chiffre en dehors virgule la may jox kon tabaayun moo am dañoo wute ma jël 4 fois 3 mu jox ma 12 kon 12 mooy nekk bopp masala bi ma teg 12 mu nekk ca kaw 12 laay séddale diggante jëkk jabar ji ñaari frère yi nga xam ne yaay la bokk ak ñoom ak seen oncle ak oncle am paternel léegi kon ma commencé nag bi séddale zawju lu muy am un quart bu boobaa wax naa li ngay def mooy da ngay jël 12 divisé par 4 mu jox la 3 nga bind 3 ci kanamu zawja léegi deux axuli ummu yële ñoom ñu la jaaxal ah ñoom buñ la jaaxal comme que ñoom un tiers la ñuy am jëlal euh, douze divisé par li ñuy am ñoom un tiers trois ba la ca suuf ngay diviser ak moom douze divisé part trois mu jox la quatre defal quatre mooy bu bu ko jaawaleeg deux bint fële de parce deux bint ñoom sulu sa deux ñaari doo fii yu jigéen yi ñu passé cinq ñoom ku nekk dafa war a am sulusaani la ñuy am ku nekk am sulus loolu moo taxoon ñu jël 4 plus 4 mais fii bokkuñ mooy même bu dee ñii 2 lañu ñoom un tiers kese lañ am kon 12 divisé par 3 ngay def mu jox la 4 nga jël 4 def ko ci kanamu euh, ñaari frère yooyu kon moom la ñuy séddoo ku nekk am 2 ah léegi nag mu des al amu ma ne la jëlal 4 bi nga jox ñaari frère yi ñu bokk ak monsieur A yaay ak jabaram ji mu fi bàyyi te am 3 4 plus 3 nga ne ma xaaral 4 5 6 7 muy 7 ma ne la 12 moins 7 ñaata la nga ne ma 12 moins 7 de 5 laa ci xamoon waaw 12 xaaral rek ma vérifier 12 moins ñaata nga wax 7 ma ne la waaw nga ne la waaw 5 nga ne la kon bindal ci kanamu alam mu def ci 5 moom 5 par lay moom 5 par ay ay paaram lool la kon 5 la léegi boo jëlee 5 plus 4 plus 3 da lay jox 12 léegi nag. misaalo yangook léegi nañ ñëw ci dernier bi muy 24 waaw muy dernier bi muy 24 muy arbaatun yatba'uha 'ishruna ya'rifuha al-husabu ajma'una comme li borom al ar-Rahabiyya wax arbaatun yatba'uha 'ishruna ya'rifuha al-husabu ajma'una فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروضها تعول kon nañu ñëw ci sala arbaatun ñeent yatba'uha topp ko ishruna mooy ñeent plus muy vingt léegi ñooñu nañ ñëw ci waajooju aywa bopp masala moom dangay am un huitième ak deux ah, un huitième ak un nañ joxe exemple exemple mooy loolu la mas mooy koo xam ne day am un huitième ci mas ci ci miraas mi ak kuy am deux tiers wala kuy am un huitième ak kuy am un sixième léegi exemple koo xam ne monsieur aada dafa faatu bàyyi fi soxnaam bàyyi fi ñaari doom yu jigéen comme ñu jóge woon sànk hein bàyyi fi ñaari doom yi jigéen waaye xam nga biñ jóge sànq exemple bi biñ jóge sànq ci douze bi mooy soxna si amul woon doom moo taxoon mu jël un quart monsieur bàyyiwu fi benn doom moo taxoon moom mu jël un quart loolu moo doon affaire bi hmm? mais fii fii mooy axu axu umu moo fi dul am monsieur A kon exemple daf fi bàyyi soxnaam di madame A madame A moomu am mu en tout cas ak ñaari doomam yu jigéen moom yoo xam ne monsieur A moo leen jur. muy deux yoo xam ne moo madame aawa ko moo ñoo ko bokk wala boog dafa sëyoon ak keneen wala koo xam ne ku mu sëyoon mu faatu wala ku tasaloon mais ñu ngi fi doom yooyu dañuy tax kii di seen yaay jiitle du fi am un quart un huitième lay am bu dee nag kuñ doon tuumaal monsieur la doomu njaaloo moom kenn du ko ci boole moom du du du tere yaay ji di am un quart kon ñaari fii yoo xam ne moom la monsieur a am hmm? yum fi bàyyi tamit ak oncle paternel am léegi zawja kon lu muy am fii un huitième parce que monsieur A bàyyi na fi doom ah bu ngeen fa in kaana lakum na falahunna thumunu mimma taraktum kon un huitième bint yi deux bint yi fa in kunna akthara min dhalika fahum shuraka non fa in kunna nisaan fawqa thnatayni falahuma thulutha falahunna thulutha ma tarak kon nga def deux tiers bu dee ne ëpp nañu deux jëm kaw ñooy am deux tiers kon nga defal ma deux tiers ci kanamu binti am nga def baaqi mooy le reste léegi nag ñu xool aslul masala entre un huit ak deux tiers lañ koy seet huit bi ak trois bi lañuy seet est-ce que ñoom baynahuma tamaasul ma ne tamaasul amu fi huit du huit huit ak trois buute nañ ma ne la hal baynahuma tadaaxul mooy boo jëlee huit divisé par trois est-ce que dina la jox chiffre boo xam ne du am virgule nga ne mukk parce que deux virgule six euh, euh, non waaw loolu la may jox ay trois wala deux virgule six yooyu la may jox kon du baax virgule daal bu ci amee du baax kon kon ma xam ne kon fii tadaaxul amul ma ne la xoolal tawaafuq est boo jëlee huit bi divisé kook benn chiffre boo nekk ca biti ak trois bi dina am loo xam ne ku nekk dina la jox résultat bu amul virgule nga ne loolu amu fi trois bi amul loo koy diviser waaw waaw parce que boo fi nee waaye yow naa def trois trois divisé par trois mu jox ma ah ma jël huit ma ne la jëlal huit huit divisé par trois même chiffre boobu loolu lay am waaye yow ay virgule la lay jox ah kon du baax kon tabaay kon kon amul. tawaafuq am tawaafuq amul lan moo des tabaayun moo des mooy yooyu mënu cee génn en fait gis nga yooyu kat yooyu mënul opération yi mënuñoo génn ci lool tamaasul tadaaxul tawaafuq ak li nga xam ne mooy ta tabaayun mënu cee génn c'est impossible mu génn ci moo tax boo amul bii rek da ngay am beneen boo amul beneen bi nga am ba ni muy jeexe di nga ci am kenn par force fii nag moo tax kon tabaayun moo am mooy dañoo wute 8 beeg bi bokkuñu dara ma jël kon 3 fois 8 laay def nga ne ma 3 fois 8 lu muy lay jox ma ne la 24 mu ne waaw kay kon 24 mooy nekk ñëw nekk boppu masala bi mooy nekk aslul masala kon 24 laay diviser laay séddale entre jabar ji ñaari doom yu jigéen yi ak al kon ma ne la 24 léegi kon ñëwal 24 1 huitième bi soxna si lum mu ciy am ma ne la jëlal 24 divisé par 8. ñaata la la jox trois ma ne la kon defal trois ci kanamu soxna si moom trois lay am wala soxna yi ñaari doom yu jigéen ñi nag deux lañu te deux tiers la ñuy jël gis nga li ñu waxoon sànq moo lay dal moo lay dal mooy lan la joxoon sànq ca deux ca douze ba ca huit ba na ko fàttale ko ca douze ba nanga ko fàttale ko ma ne la kon vingt quatre noo koy def vingt quatre defal vingt quatre divisé par trois mu jox la huit kon mooy vingt quatre boo ko xaajee ñetti xaaj bu nekk huit lay am te fii ñaar ñoom ñaar la am ci xaaj yi mooy deux tiers la ñuy jël kon da ngay jël huit plus huit mu jox la seize ma ne la kon defal seize ci kanamu ñaari doom yi ñoom seize la ñuy jël ku nekk am huit léegi amu nag ma ne la amu li muy def jëlal ma seize seize bi nga jox ki nga xamante ne nii mooy ñaari doom yi jigéen ñi nga plusal ma ko ak trois yi nga jox seen yaay yi wala seen yaay jiitle boo boobaa mu jox la dix-neuf ma ne la dix-neuf ngay jël vingt-quatre moins dix-neuf ah vingt-quatre moins dix-neuf nga ne cinq de la ma jox ma ne la waaw cinq kon la alam mu di am moom cinq lay am mbir maa ngoog léegi nag ma ne la beneen exemple laa lay jox ñu tëj insha allahu taala mooy beneen bi ma wax un huitième ak un sixième mooy tey monsieur A dafa génn àddina bàyyi fii doom ju jigéen benn doom ju jigéen nga ne ma kon moom kese un demi kon laay bind aywa fii un demi ak benn soxna wala ay soxna nga ne ma kon bindal un huitième ci seen kanam ak am ak ummu wala ak ummu yaay kon defal ma un sixième ndax moom lay am ndax bu ngeen amee doom ah la suñu boroom wax wali abawayhi li kulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kaana lahu walad monsieur a bàyyi na fi doom ci jigéen kon yaa ji si un sixième lay jël amu baaqi lay jël mooy asaba gi kon zawja am nga un huit ah bint nga am un deuxième ummu nga am un sixième amu nga am baaqi léegi nag mu des lan laay trouver ma def amaliyatu tafsir léegi ma war a trouver ana lan moo boole sama fraction yi ma am chiffres yi lan moo leen boole mooy ci suuf laay xool huit entre huit bi deux bi wala deux bi huit bi ak six bi foofu laay seet ma xool ne. moo entre six beeg deux bi baynahuma man léegi affaire yi roode naa ci tadaaxul am na ma ne la noo ko xamee parce que six divisé par deux na ma jox résultat boo xam ne du am li nga xam ne mooy virgule trois la may jox ma ne la kon boobaa bay nat bu tadaaxul amee nan ngay def ma ne la tadaaxul bu amee chiffre bu mag bi laay jël rejeté bu ndaw bi ma ne la ban mooy chiffre bu mag bi nga ne ma chiffre bu mag bi entre li nga xam ne mooy six ak deux mooy six la kon six laay téye ma ne la très bien téye nga six ma ne la téye naa six ma ne la léegi kon léegi nag nga xool entre six ak huit est-ce que boo jëlee est-ce que ñoom tamaasul am na 6 mooy 8 nga ne ma mukk du tamaasul ma ne la est am na li nga xam ne mooy euh, tadaaxul mooy 8 divisé par 6 est-ce que dina la jox résultat boo xam ne du am virgule nga ne ma non day am virgule 1,33 la may jox. ma ne la kon est-ce que am na ci ñoom tawaafuq boo xam ne boo jëlee 8 ak 6 beneen chiffre boo xam ne boo leen multiplier. boo leen diviser kenn ku nekk ci ñoom dina la jox loo xam ne damm du ci am nga ne ma xaara ma jël huit divisé par deux égale noonu non lu may wax ni huit ma ne la hé huit divisé par deux quatre ma ne la léegi jëlal six divisé par deux ba xam nga ne ma six divisé par deux mu jox ma trois ma ne kon bay na xumaa lan kon kii nii tawaafuq am nañ tawaafuq fan nañ tawaafaqa fi nisf waaw ñoom de tawaafaqa fi nisf kon ci moitié lañu lañu dëppoo ma ne la léegi inda tawaafuq lan la règle ba waxoon nga ne ma inda tawaafuqi ha naxudu wifqa ahadihima wa nadribuhu fi kaamili laaxar du loolu nga ma waxoon mooy bu tawaafuq amee damay jël lañu dëppoo comme que fii moitié lañu dëppoo damay jël moitié loolu le fëgg ko mooy multiplier la le ma ne la kon defal loolu le nga ne ma acca kon six ak huit la ma ne la six divisé ko par euh, deux nga ne ma six divisé par deux égale trois ma ne la jëlal trois fois huit nga ne ma trois fois huit égale vingt-quatre ma ne la ah am naa 24 ma la kon 24 mooy nekk suñu bopp masala nga ne ma bu ma comme que tànn sa bu la neex la kon naa bàyyi 6 bi jël 8 bi ma ne la ay wa jëlal 8 nga ne ma 8 laa jël diviser ko par 2 mu jox ma 4 ma jël 4 mu multiplier ko ak 6 bi ala kaamil aaxar nga koy def beneen bi ni mu intact nga ko ci dóor nga ko ci maa nga ne ah 4 fois 6 lépp tamit 24 la ma jox man la mu ngi noon résultat bi day nekk benn mooy suñu aslul masalati mu nekk cosaanu kii bi kon 24 la léegi bu boobaa 24 boobu laay jël ngir xaaj ko daal di koy départager séddale ko ñi nga xam ne ñooy entre jabar ji doom ji jigéen ji jigéen euh, yaay ji ak amu léegi ma ne la aywa mooy suñu dernière kii léegi nañ gaaw parce que suñu waxtu yi yépp léegi mooy kon 24 divisé par 8 laay def pour xool yaay ji lu muy am divisé par 8 mu jox ma 3 ma ne la kon bindal 3 ci kanamu yaay ji doom ji lu muy am. mooy vingt quatre divisé par deux vingt quatre divisé par deux mu jox ma douze man la bindal douze ci kanamu doom ji jigéen ji nga xam ne moom rek ñoom wa in kaana waahida in kaanat waahida falaha nisfu kon douze muy moitié wu vingt quatre bi lay am umm nag un sixième la jëlal vingt quatre ba léegi nga ne ma jël naa vingt quatre man la diviser ko ak un six six lum la jox nga ne ma quatre man la bindal quatre ci kanamu yaay nga bind kon quatre. ma la léegi am lu muy am ma la am pour nga xam ko jëlal douze ah ma la jëlal douze bi nga jox non trois bi nga jox yaay ji plus ko ak douze bi nga jox doom ji jigéen ji plus ko ak quatre bi nga jox euh, ki nga xamante ne mooy noo jabar ji jabar trois bi nga jox jabar ji douze yi nga jox doom ji jigéen ji ak quatre yi nga xam ne moom nga jox yaay ji mu jox le dix dix-neuf nga mooy ko mooy vingt-quatre mooy dix boo ko defee lu mu lay jox nga ne cinq la ma jox ma ne la mu ngoog kon amu bi day am cinq voilà oncle paternel germain cinq lay am affaire yaa ngoog lii mooy aslul mas usulul masail yi nga xam ne dañ cee dëppoo muy deux bi trois bi quatre bi six bi huit bi douze bi vingt-quatre bi mu ngi léegi bii di ñëw insha allah ñu dugg nag ci yii nii awlu